ñu kii léegi mu war a tëddi ko waa tëddi jot ku nekk dem fi ñu ko waajalal imaam Shafi'i yi daal di dem ci biir dugg léegi mais doom ji nag ne xaaral man sama baay kii nii ni mu ko doon tudde xaaral comme que am nañ occasion mu ñëw fi fokk ma xool ban façon jaamu yàlla lay def quoi <laughs> ni ñu tëddi mu koy yootal bàyyi ba yi mu koy seetlu lëndëm bi quoi muy xool su dara laa wax sa famu fañ ko tegal mu tëdd noonu bu mu fa tëddee jógaatul ba ni ba ñuy nodde fajar mu jóg dem julli ji quoi te sawaay jàppul <laughs> julli ji ñëw léegi bon après nag doom ji di wax bàyyi ji naan ko naan imam ahmad man de kii sëriñ bii de man la man naa kii de waaye moom daanaka guddi gi da koo nelaw en plus man li ma gën a jaaxal ci moom daan nelaw ba pare ñu nodd rek mu jóg saa jàpp yoo wax man ne nopp du ne baax na bàyyi noonu léegi biñ ji ba pare ci toog di waxtaan quoi léegi ñuy waxtaan imam Shafi'i ne man de bii man daal damaa toog di xalaat di xalaat eh, hadis bi yoneen saa salaam naan bi Seydina Anas moo ko nettali radiyallahu anhu mu ngi ci saxiix yi ne yoneen saa salaam dafa ñëw kër Seydina Anas ne dañu ñëw seet si ñu ñëw seen kër quoi après mu dugg bi mu dugg see di nuyu ñëpp gis benn frère Seydina Anas nekk ci coin bi daal di isolé wu fële yoneen saa salaam ñëw ko ci moom sëggit naa nan ko yaa Abu Umayr maa fa'ala an-Nughayr nuyu ko naan ko mais Abu Umayr ah, loolu ñu xamante ne ndeke xale dina am tàkkantal même bu dee juru ko bu ñu ne abu rek ñu foog ne waa ji bàyyi daa fekk mu jur ah mais sa picc mu ndaw mi nga yoroon nan la def ndeke picc mi daa daa faatu quoi moo taxoon xale bi triste yooyu saa saa nag di ko dalal quoi. léegi mu ne hadis boobu man laa doon xalaat guddi gi yëpp dama cee nekk mu ne génn naa ci cinquante la wax wala cent masala génn naa ko ci. mu naan ci laa nekkoon bi may nekk di di di ci xalaat di xalaat man daal yëguma lu dul ñu nodd kii rek imaam Ahmad xool na xool doom bi quoi xool doom bi nag ko lu na ko yow lu ma la waxoon mooy moom xam nga mu nekk moom mu ngi jàpp ne kii daa tëdd di nelaw comme que yënguwul ndegete yoo moom moom moom mu ngi ci xadiis yonent saa salaam la doon génne ay masala mu ne génne naa ci xadiis bu ndaw boobu cinquante masala mais laata may àggale rek dama jekki man daal yëguma rek ñu nodd rek ma tëb xam nga ñoo ñoo ñoo mooy moo tax nit apparence sawaay bakku waaw bal bul gis nit nekk ci lenn ngi jàpp no yor sa njawtur njaayu wa ah sawaay xam kii ñoom def fi dara en plus ñu naan sawaay gas yi nii dañuy def quoi dañuy pomper ñenn ñi boo leen gisee ndekete duñ dara yaa ngi wax lu la leerul de <laughs> waaw kee yàllaa ko baaxe wan ko loolu manoon na ko bu ah manoon na def ñu waxtaane leneen du wax loolu moom bu jàpp loolu ah jàpp ne moom sama bàyyi dëkk te moos sëriñam bi ñoo nelaw ñëpp guddi bi jotee ndekete du naafi la sax <laughs> ndekete yoo ñàkk xam la voilà <laughs> mu ngi ci xam-xam la de façon jaamu yàlla bu rëy la léegi kon loolu lu ama am solo la kon mu ne ñii nii loolu mooy ndiiru Ahmad ibn Muhammad wa aktharu fuqaha ak li ëpp ci fuqaha yi radiyallahu anhum yal na worom bi daal di leen gërëm ajma'ina mbooleem seen imam Nawawi nag benn aaya kese la fi indi Euh, mu ne wa mu ne qaala allahu taala borom bi nga xam ne moo kawete yégul nee na wa taawanu ala al birri wa taqwa waaw loolu rek la ci suuratul maa'ida bi aaya deux bi mu ne wa taawanu borom bi nee na leen ala al birri ci mbaax wa taqwa ak ragal yàlla te dimbalante manoo koo def bu dee yow kisee wét kat ngay dimbalante tafaa'ul la dimbalante tafaa'ul la mooy lu ñuy defante la man fii mu ne bu ma isolé woo sama benn te wax naa ne isolement tekkiwul ne il faut ma dem ci àll bi en général parce que mooy imaam Ibn Abdul Bar doon wax keroog ne yeneen saa saa bu tuddee shi'a bi quoi euh, joo xam ne dafa dem beru nekk ci kaw montagne wala ci xur ya loolu daa fekk ne da lu bari foofu kenn du fa nekk moo tax mu wax loolu mais du foofu kese ah mën nga nekk dakaar ba pare huit ans foo xam ne yow de toute façon yaa doxale noo xam ne kenn du fi ñëw parce que ku fi ñëw du la fekk wala yaa ngi fi faale kenn ba ngir gaa yi taf la kooku mu ngi te mu wala biir New York ba pare wit léegi kon taawun loolu tafaawul la lu ñuy defalante la dimbali wënti leen la yàlla wax te loolu man bu ma wéetee man kese kan laay dimbali wënteen moom kenn kon loolu mooy day woote wu ci vivre en société dimbali wënti leen loolu ndigal loolu bala ñu koo doxe fokk ñu nekk ensemble fokk ñuy dund ensemble fokk ñu nekk waaw looloo tax Imaam Nawawi xam nga man nga ne waaye yow mais aaya bi nag ban lee la am ak dajaloo ak ak dañ naan la lool la part que suñu borom dañoo digal ne def leen te lool mu ñu digal ñu def bu ma wéetee man kese du ma ko mën a def waaw loolu il du laa ku ma koy defalante moom wa taqwa ak ragal yàlla ndax manoo ñëw di prêcher ci désert bi yow da ngay ñëw toog ci désert bi di di di jàngale koy jàngal garab yi ah ragal leen yàlla loo kan nga koy wax nekk ci àll bi yow kese na ittaqullah xanaa daan jinne yu la wër yu ñu gis peut-être c'est possible ah waaw ah, si c'est ça moom waaw ah, waaw ittaqullah ah. mais bu dee yow kese moom de toute façon loolu xam nga ne loolu man na ne voilà léegi lii la fi mu ne wal aayaatu aaya yi nag fii al fii maana ma zakartuhu kasiratun maaluma bii wax ci maanaawu lii nga xam ne tudd naa ko ci wàllu dajaloo loolu kasira lu bari la maaluma lu ñu xam na léegi benn ci def benn masala kon lii fii la yema ah. lii di ñëw insha allah ñu gis soixante onze léegi nag masala di ñu waxoon bi ñu gis baabul la mais léegi attention waa léegi wéet wéet fële yow kese beru yow kese ne da ngay jaamu yàlla yow kese ak li nga xamante ne nii mooy dajaloo kan lan moo gën waaw ak di di jaxasoo nit ñi ban moo gën xam nga Imaam ndaw yi moom boo gisee li waxoon wala nañ ko traité mu jeex léegi Euh, nañ jël moom li mu wax imaamu Nawawi rahimahullah bi muy def euh, euh, ci al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj mu ne fekk mu doon sharh hadis bi nga xam ne gisoon nañ ko mooy hadis Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri bi ñu gisoon ci buntu bi ñu weesu ah mooy bi mu naan anna rajulan ata an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama fa qaala ayyu an-naasi afdal <laughs> benn waay daa ñëw ne Yonent sallallahu alayhi wa sallam mais Yonent sallallahu alayhi wa sallam yan ban ci nit ñi moo mu ne ko rajulun yujahidu fi sabilillah bi malihi wa nafsihi qala thumma man qala mu'minun fi shi'bin min ash-shi'ab ya'budu rabbahu wa yada'u an-nasa min sharri xam nga fàttali nañ la xadis boobu léegi moo doon xadis 598 ci buntu bii ñu génn ci baabu istihbaabul uzla bi mu koy saraa nag imaam an-Nawawi mu ne rahimahullah xadis bi fiihi dalilun liman qaala bi tafdiilil uzlati ala al-ixtilaat dalil la tegtal la ci ñi nga xam ne dañu ne ah comme que dañ koo laaj ci gën mu wax ci jihaad tegukat mu ne ki nga xam ne daa nekk ci benn xur eh, eh, ci ci ci ci xur ci xur yi di jaamu yàlla bàyyi nit ñi di fegal nit ñi ak loram mu ne lii hadith bii ñi nga xam ne dañoo jàpp kon loolu dañ ciy xamee kon am na ñaari posi euh, ñetti position premièrement ma woyofal la ko dafa am ñoo xam ne dañ ne ixtilaat moo gën mais dañ ko Euh, moo gën mooy di dund en société di jaxasoo nit moo gën am ñu ne noo di wéet moo gën am ñu ne déet affaire yi daa am teqantal waaw loolu dafa mu teqantal am na ñoo xamante ne nii façon ixtilaat yëpp du moo gën waaye façon beru yëpp du moo gën am na fu muy àggee ci nit ki te loolu c'est affaire personnel la comme liñ la ko waxoon waxoon nañ ko foofu euh, am luñ ci brossé woon bi ñuy gis bunt bii ñu génn que ne affaire yi manoo ñëw généraliser ñëpp ne lii moo lii mooy mbir mi ku melul nii déedéet léegi imaamu Nawawi rahimahullah nag mu ne kon position ñenn ñi nga xam ne dañ ne wépp moo gën mu ne ñooñu hadis bii nii ñoom dañ ciy tegtaloo moo tax mu ne fii nekk na ci hadis bii de dalilum ab tegtal ah li man ñeel ñi nga xamante ne nii di eh, qaala dafa wax di tafdilil uzlati ala al ixtilaat ki nga xam ne te mooy ab yi ma la wax léegi ne moom non wépp moom moo gën bi dax gi jaxasoo nit ñi waaw mu ne wa fii zalika xilaafun mashhuur lii nag am na wute boo xam ne bu siiw la bon wax naa la ko léegi mu ne fa mazhabu Shaafi'i te moom la la imaamu kii wax léegi imaamu Nawawi ci Riyaad bi mu ne mazhabu Shaafi'i di suñu sëriñ bi Muhammad ibn Idriis ash-Shaafi'i wa aktharul ulamaa yi ak lépp ci boroom xam-xam yi anna al-ixtilaat afdal bi sharti voilà non dajal jaxasoo moo gën nee ci condition rajaa is-salaama min al-fitan bu dee ne sa jaxasoo bopp yow am nga yaakaar li ëpp sa njortu gën a di nga mucc ci fitna yi nga xam ne mooy am ci jaxasoo waaw mu ne wa madhabu tawaif am na nag yeneen mbooloo yoo xam ne ñoom dañ ne am na i'tizal afdal non non non non non non comme wax nañ ko sànq non wéet moo gën waaw léegi nag euh, mu ne waa ñoom ñii nan lañ tontoo parce que boo nee diw euh, te waxoon naa la may gis fee ne ah général ah, ci wax gi ci kaw luñ joyal waxu jumhuur a gën dëgër mais après loolu beneen wax bi gën a poussé mooy ne mbir mi c'est affaire boo xam ne c'est personnel voilà c'est personnel surtout mu ne nag euh, wa ajaabal jumhur waa jumhurul ulama ñi nga xam ne dañ ne euh, dajaloo moo gën di dund ak nit ñi mais ci sart bu dee ne di nga mucc ci fitna yi ah. mu ne ñoom ñu tontu nag ñu ne ñoom beroo gën que ne non intisal bi yonent bi alayhi salaam di wax ci hadiisu Sayyid Abu Sa'id al-Khudri bii ñu gis loolu mooy bu dee ne nit ñi dañoo yàqu. waa jumhur ne loolu te loolu la loolu la gisoon ni riwaay imaam Ahmad bi nga xamante ne yonent way sa sam daneen sa yakunu dina ñëw jamono joo xam ne kon ñu xam ne hadith yii yi muy wax yépp mooy jamono joo xam ne fitna moo am moo nar a xa euh, wañow mel mel sa diine ji bu doonu bopp ba set wecc wala loo xam ne fitna loolu lay wax loolu moom leeraloon nañ ko lii muy wax <laughs> moom mahmulun ala al intizal fi zamanil fitna mooy wéet bi yonent saa salaam naan bu boobaa ki gën mooy ki def lii waaw bu fitna amee moom euh, dañ naan la desal ci fitna ci parce que ixtilaat ixtilaat mu ko dañ naan la demal nga rawale ji sa diine laa wax bu boobaa looloo gën kay ñoo tax waa jumhur ne loolu la jamonoy fitna wal xurub ak xeex yoo xam ne dafa am fitna ñoo ci fitna yu rëy yi rek waaw assassinat yi bari yi nankam yi bari yow demal nga wéeti génnal dëkk bi génnal dëkk foo xam ne kenn du xam waaw nga dem foo xam ne bu dee sa sa ñaari xarak sa ñaari bëy baax na waaw ñetteel ci benn stop muy muy <laughs> muy cinq ndax inna allaha witrun yuhibbul witra la wax mu jeex takk waaw léegi mu ne loolu la waa jumhur wax waaw waaye ah, mu ne awa wala bu dee naa tax kooku moom jamono yooyu mooy nga beru bu dee boo fa defee mu yàq sa sa giine looloo gën nga dem beru ji loolu la xadiis yi loolu la doon wax ne kooku bu boobaa bokku na ci ñi gën te mooy bokk na ci ñi gën aw huwa fii man wala bokk lii day wax ki nga xam ne ah, la yaslimu naasu minhu mooy nit ñi duñu naasu minhu mooy du ñu mucc ci moom waaw yow koo xam ne dafa mën a tooñ mooy tooñkat la quoi moom fu mu gisee nit ñi foo jaar mu cokkas leen tooñ leen jaay leen doole maa leen ki waaw kooku moom dañ naan ko eh diw bu ñëwee seet si la yow koo xam ne jàpp na yaay sëriñam yaa koy xamal yaay ustaasam xamal ko ne ko yow de danga nga nekk di ut kër utal kër utal utloo ko kër foo xam ne du ko gis kenn waaw wala nga ne ko demal foofu waaw kooku moom bu boobaa voilà kooku day bokku ci ñi gën bu boobaa ci moom te wala yasbiru alayhim man a tooñ ba pare wala yaslimu alayhim ba waaji wala yasbiru alayhim te du du moom lor yi ko nit ñi di répliquer moom mënu koo mën aw nahwa zalika wala yu mel nii min al xusuus waaw léegi nag après ki la doon wax ne loolu li koy wone mooy li nga xam ne mooy lii mu wax nii dafa wax lu mel noonu fii ci euh, minhaj bi bi muy sara sahih imam muslim mu ne waqat kaanat al anbiya'u salawatullahi wa salaamu alayhim wa jamaahiru sahabati wattabi'ina wal ulama waz-zuhad mukhtalitina fa yahsuluna manafi' al ikhtilat waaw buñ ko defee dajaloo boobu dañ ci doon jële bénéfice yi nekk ci dajaloo ak di dund ak nit ñi ka shuhudil dama wala tudde bunt bi yaatal ko fekke àjjuma yi wal jamaa ak mbooloo yi nga xam ne ajj bu ñuy julli yeneen jur yi wal janaa'iz waaye bu kenn faatoo ak xéewal yi ci borom bi yonent saa sala wax ne boo fekkee néew bi ñu defal ko ba kii ko ba jébbal ko boromam yooyu jullee ko defal ko lépp yow di nga am xiiraataani sawaay ñaari montagne bu dee nag yow àggoo ci ñu denc ko benn montagne lu toll ni montagne Uhud ci tayaaba kese ngay am mais boo kiiwee ba niñ ko denc di nga am ñaari xiira hadith sayna Abu Hurayra nekk sahih imam Ibn Umar ne loolu de xaw ma ko woon maa ngi koy door a dégg kon de ñun laqat ñun mais kon ñun ñun ñun ñaata montagne moo romb rëcc nañu moo tax béppi boobu Ibn Umar fu mu dégg ne néew am na fa moom moom day def pour affaire yi <laughs> parce que avant jàpp xamu ko woon affaire bi sayna Abu Hurayra waxe affaire dafa xaw bizarre ci moom bam naan mais Abu Hurayra lu seet cas bi booy jaa jàppoo est-ce que kii bi mu ngi koy door a dégg dégg ko ci kenn Seydina Wuraay na baax na nañ laaj Seydina Aysa ñu laaj laaj Seydina waaw yeneen ne Ibnu Umar ne ya laqad farratnaa qaraarita kasiira mais kon ñun ñaata ay yiw moo ñu raw ndax fii doon toog yenn janaasa yi am bu ma amee leneen lu ma def ma toogaa ah. te yoo xam ne manoon naa ko bàyyi dem défilé kon profito waaw ñoo tax ñu suñu nit jamono julli ba bari nañ jullee néew bi nga dem parce que film bi ngay seetaan quoi yow doo toog taxaw imaam fi ñeenti kabbaar yi muy kabbaar daa mat daa mat benn rakka nga def ko dem am sa montagne yi yiw sa waay loolu ngay jënde film bi ngay kaj bi ngay kori bi ngay kaj euh, euh, non ñun vraiment dañu am problème waaw dañu am problème wala rek ñu bañoo ko xama <laughs> waaw <laughs> waaw am nañu koy jullee c'est bon quoi man moom ah yow fii mu ne yow buñ ne woon ah waaw Arabie saoudite bi fii de nee na tey moom képp ku julli si ci xaram bi yow un million de riyal niñ ko am wallahi wallahi laa wax billahi du ma toog nan ah gaa yaa nga fa non du ma ko waxal am na na na na te foog naa man li ma ci mel la ci ñu bari mel laa wax dañ naan ah ku julli sax même boo jullee ci par bi ah même ci sa man waaye man ci tali bi sax bu ma jullee rek yow de toute façon caméra yi jël nañ ñëpp waaw yow sa million leer na ooy billahi dam du ma ko bàyyee gars waa léegi yow léegi lu jëm ci wàllu dal loo xam ne sa biiru àddina ak àllaaxira tiyaaba nga xam ne ëllëg yow mal xiyaam ji dinañ koy soxla ñu ne la ci montagne nga naan oh bon bon c'est trop grave am nañu fa ne ko non ñun ñun ñun nañ moytu Iblis ah wal iyaazu billah <laughs> léegi kon nag mu ngi noonee léegi euh, kon lii mooy li nga xam ne après loolu ci la doon wax ne yii nii yooyu ci wéet nga ci ci boo jaxasoo ko man ak iyaadatul marda seetu ñu feebar ñi yow bu dee yow kese say nekk ci àll bi kan ngay seetu ko feebar te yoneen suñu borom waxoon nañ la ko waxati la ko xadis euh, euh, bi yoneen saa saa ne woon borom bi qudsi la danaan jaam bi eh, sama jaam yow man damaa feebaroon ta seet si wooma jaam bi mais borom bi mii nan nan ngay feebara teew yaa rabbul alamin ba ma lay seet si ko xanaa yógoo ne sama jaam diw feebaroon na mu ne ko waaw waaw ah, mu yógoon naa ko te boo ñëwoon seet si ko di nga ma fekk fa moom man borom bi <laughs> Allahu akbar loolu xéewal yooyu yu mag yooyu yow da koo mën a am boo wéetee yépp nag ah wo ah dafa am wax xiraqi ak boo dajaw yi nga xam dañuy fay tudd yàlla ah, di fa jàng yëpp yooyu mu ne yooyu boo de façon boo wéetee xam nga ne tu ne pas avoir tout ça voilà léegi <laughs> imam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah muy sara hadis bii ni baabu at-ta'arrub fil fitna waaw hadis Seydina Abu Sa'id al-Khudri bi eh, mooy at-ta'arrub mooy nga dem dëkk arab yi mooy arab yi boobu maanaam arab yi mooy kaw ga arab yi nag du euh, da ngay ñëw mooy bédouin yi li ñu naan bédouin mais bu dee sénégalais la mooy kaw ga bu dee euh, pygmée la wala gabon laay dund mooy ñiy déglu ci àll bi voilà nga dem di dund ak ñoom bunt boobu euh, mu ne al imam al hafiz ibn hajar rahimahullah mu ne qad ixtalafa as-salafu fi asli al-uzra mu ne salaf yi way dawlu yu baax yi nag wute nañu ah ci cosaani wéet fa qaala al-jumhur al-ixtilaatu awlaa mooy est ce que ban moo ci gën li ëpp te moom la Imaam An-Nawawi wax lii duñ ci taxaw euh, euh, euh, di dajaloo nag loolu moo gën a di dund ak nit ñaa société moo gën a yey lima fihi min iktisab al-fawaid ad-diniya wala qiyam bi sha'air al-islam wa takthir sawad al-muslimin ndax da nga ciy fàggoo ay ngëneel yoo xamante ne ci wàllu diine la ak di taxawal seen sémbalu jullit ñi mooy comme ay julli ay nodd ak yooyu wa takthir sawad al-muslimin di baril mbooloom jullit ñi loolu dafa am solo ndax yonent bay saa saa nee na man 'azzama sawada qawmin fa huwa minhum loolu maa ko wax mooy imaamu euh, alxaafis na xaja waxu ko imaam yoneen saa salaam maa moo ne képp ko baril mbooloo wi nit ci ñoom nga bokk moo tax nañu faire très attention mbooloo am caaxaankat yi bu ñu leen boola buñ leen barilee euh, ëpp tax ñu bari ñun ci ñoom lañ bokk mbooloom naafilakat yi jullikat yi ak woorkat yi buñ leen barilee ñun ci ñoom lañ bokk léegi ñun ñooy choisir gars yi choisir <laughs> voilà seetal rek bu dee caaxaankat yi moom yow ñoom seeni mbooloo ya fa ngay dem di ci participer yaa ko baril de ci ak ñoom a yem la yoneen saa salaam wax voilà kon mu ne yooyu yëpp nag da nga koy mën a am waa jumhur da nga koy mën a am wa isaali anwa'il xayri di jotale xeetu yiw yi ilayhim ci jaam yi di leen dimbali min aana di leen dimbali wa irasa waaye ñu am loo leen war a walloo ñu sonn lool nga dimbali leen wa iyaada ak seeti ñu feebar comme yooyu mu ne waaye wa qaala qawmun am nay nit yoo xam nañ ne al-uzlatu awla li tahqiq as-salama li tahaqquq as-salama bi shart ma'rifati ma yata'ayyanu mu ne nag am ñoo xam ne mooy ñeneen ñi yow ne al-uzl la wéet nag ci beru moo gën moo gën a yey ndax loolu ca ngay leere bu dee euh, que ni yow du mucc nga ndax en fait boo beroo moo tax ma ne bare beru am na ay ay ay ay ay avantage mais attention parce que boo beroo yow problème u jëw moom doo ko def ah xanaa nga yor sa téléphone di jëw di cate di wax ak kenn di jëw jëw te loolu moom <laughs> waaw boobu jar na cee bàyyi léegi de jox xel léegi de gars yi léegi mën ngaa wét yor sa téléphone yow de toute façon yàgg ci euh, euh, jaxasoo yam di jëw nit di tëral ay plan loolu taxul ñuy wax temps yii mooy képp ku beru da ngay dagg yooyu yëpp loolu par exemple ay jëw ay kii yooyu da nga koy mucc da nga ciy mucc parce que newoo ci loolu kan ngay jëwanteel <laughs> yow kese mënoo toog naan maa ngi jëw diw maa ngi koy déedéet nga wax ko keneen di yokk wala di wàññ loolu dañ ciy mucc waaye tamit euh, euh, riiba waaw mooy riiba mooy jëw ak yi nga xamante ne yooyu euh, humaza lumaza yooyu di xeelu nit ñi ko ceypatu nit ñi yow loolu dañ ciy mucc parce que gan ngay xeelu montagne yi ngay xeelu yow kese fa ne yaa sa xar yi <laughs> voilà mooy am na yooyu yum lay yu yu ci am mu ne waaye nag gars yi dañ ne ah ci condition waa ji xam li nga xam ne mooy li jamono ji loolu la laaj te loolu la ah maa ayanu mooy yi nga xam ne non pas jamono ji mooy mu xam yi nga xam ne moom farataam la ba pare waaw loolu il faut buy wér fekk mu xam yooyu nekk foofu mënoo julli ban njariñ la am amul njariñ amul njariñ <laughs> yow xamoo nooy woore xamoo sax weeru koor yi xamoo lii comme la Abdul doon wax adda baax bëre ci saaxiwul Ibriz waa jën demoon marocain bi shérif marocain bi diñ <laughs> demee gis ci benn île foofu moo benn xaritam <laughs> benn waay boo xam ne moom kese moo fa nekk waa jullit la kii ne dina woor mais waa ji même heure xamul ban ban jamono la ñu gis ko mu yor ay pièces ay kii yu yor ñu ne ko mais yow di wax ak moom gis ne sawaay aqidaam baaxut li mu affaire yu bari ci diine xamu ramadan ni nga woor waa ji ne waaw nan ngay xamee ne woor yu dugg na mu ne moom day jekk day day day day tatoné rek jàpp benn kii eh, loo xam ne lu mat fanweeri fan mu woor ñu ne ko ah mu ne waaw <laughs> waaw mooy ñu bari yu bari nee na bañ naan ko mais yow sa xaalis bi nga xam ne gaa yi ku jaar foofu jóge ci gaal yi ñëw ba foofu ci ilam boobu nga xam ne rek gaa yi buñ gisee ku beru nii ñu lay siyaar di la jox ay mbir ñu koy jox ñu ne ko mais yow xaalis bi doyoo ko dara comme que yow dundoom nit ñëw kese nekk fi loo koy doy doo ñu ko jox ñun ñuy dund ci <laughs> gaa ji paj <laughs> léegi ñu naan ko noo yow nag. ñu koy laaj biir quoi foog nga dem ci nii parce que yow sa diini mooy lu bari ak nekk foofu di ko wax avantage mooy ku mel noonu xam nga ne taxul ñuy wax même ñi ne beroo gën waxuñu ku mel noonu moo tax ñu ne bi charte ci charte maarifati ma yata'ayyad mu xam li nga xam ne fardu aynam la moom la fardu ayn mooy farataay jëmm bu xam ko voilà loolu il faut mu xam ko mënu la sëb rek jëb bi loolu mënu la nekk loolu déedéet kon am na ñeneen ñu ne ah yaxtalifu xam nga ñoom imaamu Nawawi waa jumhur rek ne dina gën bu dee ne fitna moo am ci diine waaw boobu moom nga wéet nga wéet sinon lii moo gën mu ne am mu ne wa qaala ghayruhu yaxtalifu bi ixtilaafi al ashxaas te loolu lañ yàgg wax ne am ñeneen ñu ne non ndax bët moo ci gën ça dépend ci nit ñi day wute selon nit ñi fa minhum man yatahattamu alayhi ahadul amrayn am na nit ñi ñoo xam ne da nga gis ñaari nit ñu wuute kenn ki moom mbir mi daa mel ni aw jabab ya xattab mooy loo xam ne daanaka c'est obligé benn ci ñaar yi mu def ko ci kooku garaawul moom ba ba ba nga xam ne parce que moo xam kii il faut mu bañ a jaxasoo parce que fitna lay di diineem loolu mooy farata moom kenn nag il faut comme ki ñu wax sànq exemple ñoom borom i sahibul ibris rahimahullah loolu kooku moom il faut mu jaxasoo ndax kooku par force wala ko yow yona dinañ nga ay xaw ma la 30 jours lay tànn daal comme ça woon déedéet kooku par exemple kooku c'est par force mu ne waaw mu ne euh, euh, euh, wa minhum man yatarajjah am na ñoo xam ne mooy leen day mooy gën a noot fi moom waaw walaysal kalaamu fii mu ne kii moom taxul ñuy wax ndax kii ñaar ñi lu ci noot ci yow yow loolu ngay def waaye waaye wax ji fi nekk bal ida ya bu dee waa ji bénéfice yi mën a am ci dajaloo ci dajaloo bénéfice yooy ak yi bu wéetee ñoo tolloo ah foofu la wax ja mu ne bu boobaa nag fa yaxtalifu bi ixtilaafi al ahwaal day wute selon xaalu waa ji ne gën xool ban moo ci gën a ànd ak moom bu boobaa nag nañ ko ne istafti qalbak xadiis bi liñ gisan yaa ngi koy fàttala istafti qalbak yonente alayhi salaam ne ko istafti qalbak wa in aftaaka an-naas wa aftawka consulter sa cœur waxal sa cœur interroger sa cœur wa ah waxal ak moom bu boobaa li sa xol dina jeng defal loolu parce que affaire yi ñoo toll defal loolu <laughs> voilà kon day selon axwaal yi sa kooku yow li sa kër gina jong ak li këru keneen gina jeng c'est pas la même tout le temps mu ne fa in ta'arada ixtalafa bi ixtilaafi al awqaat bu dee nag mbir yi dañoo ko dañoo xaw a bëjjoo bii féete bii jaar ne bii jaar ne loolu day wute selon waxtu yi fa man yatahattamu alayhi al muxaalafa képp koo xam ne moom li jàmp kii ci moom tegu ci kawam mooy dajaloo kooku mooy kan fa man kanat lahu qudra mooy kooku waa ji après dafa gis ne moom am na possibilité ala izalatil munkar munkar yi muy gis ci biir société bi benn ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam hadith sayna Abu Sa'id al-Khudri nekk sahih boobu moom mën na ci dara bi yadihi bi lisaanihi wa yooyu moom man na ci dara loolu na def noonu moom na dajaloo fa yajibu alayhi bu boobaa dañ naan ko yow li war yow mooy nga dajaloo imma aynan moo xam loo xam ne bu dee moom kese ko fi man loolu ayn la la moom kese su mën a dindi munkar gi kenn du ko may muy dem di wéeti xam nga loolu waroon Seydina Ali radiyallahu bi keroog bi Seydina Al-Husayn ibn Ali radiyallahu naan ko defal Medina mu ne du ma fi def parce que xeetu yonent may sa sam bi kii may des Medina alors que mbir yée ngi euh, damay dem parce que loolu farata jëmm la gis ne lii farata la te man maa koy dox kan moo koy dox keneen man mii xalifa bu ma ko deful <laughs> voilà kon loolu par exemple bu dee ci wàllu wéet jaxasoo bi kooku moom day nekk ay farba wa imma kifaaya wala mu nekk loo xam ne bon loo xam ne am na ñeneen ñu koy def ñu ko man suwa moom suwa la bu boobaa bi hasabil xaali selon xaalam wal imkaan ak lim man wa mi man yatarajjah ki nga xam ne nag mbir mi daan noot ci benn mooy ki nga xam ne man yaghlubu ala dhannihi annahu yaslim ki nga xam ne moom li ëpp ci njoortam mooy dina mucc dina muccal boppam bu dee ne dund naa ñi ida qaama fi al amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar ki nga xam ne moom mën na taxawee di digle lu baax di tere lu bon wa mi man yastawi exemple yi la lay jox ki nga xam ne nag moom mbir ñoo yem ñoo yem ñaar yëpp avantage yee yem inconvénients yee yem man ya'manu ala nafsi mooy ki nga xam ne moom am na kóolute ci boppam que ne mën naa bon mën naa mucc mais walakin yatahaqqaqu annahu la yuta waaye moom li leer moom <laughs> man na digle lu baax ak yooyu mais nag euh, wóolu na boppam boobu que ne dina mucc ah, li gina noonu mooy boo maywul du ko man de waaw mu ne wa hada haytu la yakunu hunaka fitnatun am fi nga xam ne day nekk fitna bu dajale fa in waqa'atil fitna tarajjahatil uzra boobu moom bu fitna di leer ne agsi na tël kooku moom day war mu daal mu fay jóge sinon moom leer na ko ne bu fitna ji ñëw muy mucc muy muy dee moom mooy muy ñàkk diineem waaw kooku moom ndax ndax lima yunsha'u wala lima yansha'u fiha ghaliban min al-wuqu'i fil mahzun ndax bu fitna yi ñëwee nga naan man dëgër naa nañ leen saa saa nee na dajjal am na gaa yoo xam dañuy jàpp ne ñoom pare nañu ah non dajjal fan moo ñëw ñëw ñëw les premiers ndongo de dajjal ñu topp ci dajjal kon mooy yow def jàpp nañ man moo man moom loolu façon ndax ko bopp bu boobaa ragal dugg ci mbir yi moom kooku day wax nekk farata waaw. fa in waqa'atil fitna kon tarajjahatil tarajjahatil uzla foofu day léem day waral dem waaw ndax day li ëpp day daanu ci li yàlla xaraamal ak li mu tere wa qad taqa'u al-uquba bi ashaabil fitna fa ta'ummu man laysa min ahliha kama qaala allahu ta'ala wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum xaassa mu ne lu tax parce que fitna bu bari bu ñëwee nii la yow da ngay jàpp ne pare nga ci nga ñëw dugg ci waaw salaamatun min hinda aw jaariha an la tahilla dahra fii ja xawla di waadin xawla waadiha waaw fitnaay jigéen ñu sàggan ñi na nga fi nekk rek naan moo man moom man moom euh, dëgër naa walla mu ne la déedéet salaamatun gis nga boo bëggee mucc ci jigéen ñu sàggan yi hind da koo ooye hind mooy jigéen ñu sàggan yi ak ay mbokkam ya muy ànd di def ay bain de minuit gën léegi nekkee naan man moom garaawul quoi na do wala ngay nekk di di dajal saa su ne nga naan man moom garaawul moo demee man man dëgër gis nga booy nekk ci seen biir retrouver seen biir yow doo ko tey da mooy da ngay daw fépp bu mu nekk bu fa ne waaw kon fitna ji lool la na ko moytu ah bu boobaa waa ji ndax mooy li yàlla wax ndax fitna ji mën na ñëw dajal ñëpp moo tax borom bi ne wat wattaqu fitna ragal leen fitna boo xam ne laa tusibanna alladhina zalamu minkum xassa bu ñëwee du laal ñi ko ñi nga xam ne ñoo ko sooke ñoom kese ñépp lay laal <laughs> moo tax li gën a dëgër mooy tafsil bii waaw waaw tafsil bii moo tax yeneen saa salaam ne jamono dina ñëw li gën ci nit ñi biñ ko laajee mu ne mooy kiy jihaad ci yoonu yàlla ak bakkanam ak alalam waaye topp ci ki nga xam ne moom day wéet loolu mooy jamono jooju voilà kon mu ngi noonee te loolu bokk na li koy wane mooy xadiis yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne al mu'minu alladhi yuxaalitu an-naas waaw loolu euh, euh, euh, mu ne nit ki nga xam ne day jaxasoo nit ñi wa yasbiru ala adahum di muñ seen lor yi jóge ci ñoom kooku xayrun moo gën min al mu'min alladhi la yuxaalitu an-naas wala yasbiru ala adahum mais loolu mooy fekk mu man kon voilà mooy hein fekk mu man ko waaye bis bu ko manul xam nga ne loolu moom taxul ñu wax waaw loolu moom taxul ñu wax hadith imaamu Tirmidhi waaw hadith imaamu Tirmidhi mu ne yonent saa salaam moom benn góor la goo xam ne ci saxaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo tax kii mu ne Ibn Abi Adi mi bokk ci ñu solo mbir mu ne Shu'ba da doon gis ne kii Ibn Umar la. cheikh bii ñoo wax ndax Yahya ibn Wassaab moom moo ko nettali ne an cheikhin <laughs> qaadi la woon euh, euh, fële nekk koo xamante ne nii al imaam al haafiz nee na thiqatun aabid la waaw kii ku dëgër la mu ne an cheikh loolu garaawul xanaa xamoo saxaaba bu ñuy ñëw di wax ay xadiis ba ñëw ci saxaaba ñu ne quelqu'un des saxaaba moo ko wax xamuñu kan la kooku taxul moo wir na ndax ñoom ñëpp la yàlla bu yàllaa leen wiral moo ne radiyallahu anhum waaw ñoom yàlla gërëm na mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal nee na al muslimu idaa kaana yuxaalitu nnaas wa yasbiru ala adaahum xayrun min al muslimi alladii laa yuxaalitu nnaas wa laa yasbiru ala adaahum mu ne daal jullit bi bi nga xamante ne nii bu dajaloog nit ñi nekk ak nit ñi dund ak ñoom day muñ seen lor kooku moo gën ki nga xamante ne nii moom du daja du du dund ak ñoom te du muñ seen lor mais lii mooy ki nga xam ne mën na ko mais bu ko manul moo tax tafsil bi teqantal bi mooy gën a dëgër bu boobaa bu ko manul moom mu def selon rek moom ni mu mel voilà selon li mu man te laa yukallifu allahu nafsan illa ma ataaha wala beneen bi laa yukallifu allahu nafsan illa wus'aha kon nag ñu yem noonu wallahu taala alam kon loolu mooy li gën a dëgër insha allah mooy que ne selon nit ñi la tamit li gën ci luñ doyal mooy di dund en société moo gën bariw mais buñ jàllee ci lool li gën dëye kii mooy selon nit ñi ak jamono yaak waxtu waak la muy dund moom ak la muy jànkoonteel la mu pare ngir attan ko